ajmaciina amma bacdu fa yaquulu alimaamu alxaafidu alxujjatu alalam abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu shaaficiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi cashar baabun fi bayaani kasrati turuqil xayr baabun fi bayaani kasrati turuqil xayr kon insha allahu taala ci jataay bii ñu génn jeexaloon nañu buntu bi nga xam ne mooy buntu numéro douze fukkeelu buntu ak ñaar bi doon wax ci soññ ci yokk gi nga xam ne moom la jaam bi war a yokk jëf yiiw ci jeexitalu dundam tey nag ñuy tàmbale buntu euh, bu bees muy numéro treize a thalith ashar muy chapitre numéro treize al imaamu rahimahullahu an-Nawawiyu daal di koy tudde baabun buntu fi bayaani kasrati turuqil xayr mu koy indi ci fii bayaani ci leeral kasrati bari waayu turuqil xayri yoon yi yi waaw yoon yiw yi dañoo bari seeni yoon dafa bari waaw waaw kon nag ndax ñoom mooy subula subula salam waaw yoonu yiw yi ñooy subula salam yooni jàmm yi yooni boroom bi nga xamante ne mooy borom jàmm waaw yoon yooyu nag dañoo bari leeral nag yoon yooyu ngir wan ne tënkuwul ci ñaari mbir ak ñett ah. ñu jàpp ne fii mu ne mbir mi yépp ci ci ci ci ci nit ki daal ku manul di woor woor yu bari moom yow moom bokkoo déedéet am na yeneen waroo tamit ku manul daal di julli julli yu bari bien sûr après farata yee tax ñuy wax kene yow daanaka da yow bokkoo déedéet am na waaw <laughs> dañoo bari dañoo bari loolu nag leeral buntu yooyee waaw léegi nag muy tàmbali mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegudde nee na azza wa jal wa ma tafaalu min xayrin fa inna allaha bihi alim suratu albaqara aya deux cent quinze mu ne wa ma tafaalu mooy al imam indiwul aaya bi fa mu tàmbalee ndax laaya bi suñu boroom dane yasaluunaka maada yunfiqun qul ma anfaqtum min xayrin falilwalidaini wal aqrabina walyatama walmasakini wabni sabil wama tafaalu min xayrin fa inna allaha bihi alim voilà lii la mu ne yasaluunaka ci gàttal ñu ngi lay laaj maada yunfiquuna ñoom jaam yi ñoom woy ngëm yàlla yi moo ana ci lan la ñuy dépenser qul ak la ñuy dépenser kan lañ koy jox qul wax leen ne maa anfaqtum lépp lu ngeen def ci kanu yu baax yi waaw lépp lu ngeen def ci yoon yu baax yi ci dépense min xayrin ci alal falil walidayni ci yiw njëkk leen seen waajur yi seen ñaari waajur bu wal aqrabina ak seen jege ñaale yi wal yataama ak ñi nga xamante ne nii ñooy jirim yi wal masaakiini ak way ñàkk ñi wabni sabil ak ñi nga xam ne ñooy doomu ak doomu yoon ki nga xam ne daa tukki ah tukki ba tax amatu dara soxla ndimbal ndimbali leen ko ñooñu ay priorité lañ waajur yi jege ñaale yi jirim yi nga xam ne dañoo ñàkk seen waajur seen doo seen baay dafa génn àddina ñu nekk ci néew doole wal masaakin ak way ñàkk ñi d'une façon générale wabni sabil ak doomu yoon mu ne wamaa tafalu yëg leen di nag ci lii lépp ma leen wax wamaa tafalu min xayr lépp lu ngeen jëf ci lu tudd yiiw du lii kese de waaye yiiw ju ngeen mën def fa inna allaha bihi alim yëg leen ne rëccul yàlla de fa inna allaha dëgg-dëgg yàlla bihi ca jëf joojee yiw joojee ngeen jëf alimun aji xamaa koon la ku ko xam la te peeg na ko ngir yéen waaw kon mooy lu ngeen jëf min xayrin ci yiwal waaw kon waxul ne yiw fii kese mën a am noo lu ngeen mën a def loo xam ne yiw la borom bi xam na ko te dina leen ko dencal mu ne wa qaala ta'ala al imaamu nawawi rahimahullahu taala muy waxaat ba léegi mu ne boroom bi nga xamante ne nii moo kawete yéegut ba léegi nee na wa ma tafaalu min xayrin min xayrin ya'lamuhu allah suuratul baqara aaya cent quatre-vingt-dix-sept waaw loolu yëpp indiwul laay bi yëpp da cee indi tuuti rek mooy aaya bi suñu borom naan alhajju mashhurum ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab loolu lépp mooy laay bi suñu boroom ne alxajju aj pèlerinage à la Mecque ashurun maalumaat dafa am nag ay weer yu ñu xam de bul jàpp ne yow fii mu ne da ngay jàpp heure bu la neex rek nga dem ne man ci laa aji ah. ah non non là il fait beau voilà là je vais aj dañ naan la noono loolu yow low looy wax ni <laughs> faman faraba képp nag koo xam ne farataal nañ fii hin na ci moom alxajja mooy lépp loo xamante ni war na mu aji réunir na ci moom que ça soit financier hein wàllu santé côté yooyu yépp loolu lépp daal dinay réunir mat na ci moom amul ba dara lu ko téye farataay ak tegu ci gàllu ci loosam falaa rafasa bu demee nag bay ayi nag na xam ne falaa rafasa wala fusuuqa de falaa rafasa amul wax yoo xam ne wax yu génn gaam la ci wàllu sëy quoi waa dem fa entre bande de copains ñu sàggan di waxtaane seen aventure yi ngeen doon aventure xale yu jigéen yi wala yow xale yu jigéen yi ngeen di am ngeen di nettali seen aventure yi ngeen amee monsieur X waaw ak seen petit tam ya ngeen jotoon a am ak yi nga xam ne sax moom ngeen am dangeen ko entre parenthèses ñëw aj si suñu borom ne loolu amu fi de waaw naan naan suñu suñu kii bu ganaaba déedéet looy wax nii yow <laughs> dañ koo jëlee. waaye yow mi am soxna sax ngeen nekk fii ah di jegewante bi wax lu leen di yóbbu cib sëy luy gën a tax ku nekk xemmeem ki ki des ba daal di déet loolu di du amu fa de waaw d'ailleurs bokk na ci ñu tere ci ak gi bu nit ki duggee ci période de sacralisation li ci gën a garaaw ihram mooy sëy waaw moom mooy li ci gën a garaaw ci li nga xam ne moom lañ tere moom waaw kon loolu am bépp wax nag bu lay jëme ci loolee wala di yëngal li nga xamante ne mooy lay indi plaisir boobu loolu borom bi da koo tere falaa rafasa falaa rafasa loolu amu ci de wala fusuuqa amul waxi kàccorte amul waxi kàccorte yi amu ci ku aji waaw yu wax ay waxu banditisme voilà ñun suñu opération bi nga xam ne sax moom lañu war a teg quoi de braquage bi nga xamante ne nii bu ñu ñibbee rek dañ cee war a sóobu ndax dina fekk gars yi dem vacances on avait repéré maison de tel de hein boroom alal teew il suffit keroog lañ koy kii ah loolu déedéet ak wax woo xam ne waxu génn topp la waaw loolu amu fa de wala jidaala fil hajj ñett yi yëpp dañ koo xarama amul it ay ay ay xëccoo ay werante yu fàdd quoi yàlla tere nag ba ñëw sax ngeen war a joonante doxante ay sox parce que ah, xuloo ngeen ba tàng ngeen jóg di fëggante kurpeñ rawatina loolu moom ah fil xaj ci aj waaw mu ne nag wa ma tafaalu min xayr lépp lu ngeen jëf nag ci yiiw aj gi lay wax nii muy aj ga bu ngeen fa demee lépp lu ngeen fa def lu yiiw waaye en dehors aj gi bépp buntu yiiw bu ngeen dikkal ba di ko def ya'lamhu Allah boroom bi nga xam ne moom la xam-xamam daj lépp moom xam na jëf jooju la ngeen jëf wa te yóbbul leen bu ngeen di dem aj waaw bu ngeen di voyage yi di dem di aji yóbbal leen fii mu ne fay yow nga yaakaar lu ñu yóbbu lu yóbbale lekk gu neex wata la wat wa yóbbal leen du loolu ah. waaw waaye ci man na cee nekk waaye boroom bi ne mooy la nga lépp loo xam ne day tax sa jaamu yàlla ja nga war a def la ci jàppale waaw yóbbal leen ut leen provision waaye nag lu ngeen ut ut provision wu àddina lu leen di luy nayil seen yaram yi wala di leen teg ci condition yu baax yëg leen na fa inna xayra zaadi taqwa gis nga yóbbal la meilleure des provisions yóbbal bi gën mooy ragal yàlla yóbbal bi gën di ànd ak nit ki fu ne mooy ragal yàlla di takkook ndigalu yàlla yi tey soro tereem yi te yàlla tax loolu mooy provision zaad waaw zaat bi gën yóbbal bi gën mooy lii mooy ragal yàlla wattaquuni te ragal leen ma ne ragal leen seen borom te faire attention seet seen borom muraqaba leen seen borom ci ndigalam yim leen digal di ko bàyyi xel ci ndigal yim leen digal ngeen koy dikkate yàlla tax waaye ci tereem yim leen tere ngeen koy bàyyi te yàlla tax yaa ulil albaab yéen nga xam ne yéen la seenu saalu xel di nay nekk loo xamante ne nii dafa seen xel seen lubbu xel daa jaar yoon waaw yéenay boroom xel yi kon laay bi lii lépp la al imaam indi ci wa ma tafaalu min xayrin ya'lamuhu Allah kon deuxième ci garab gi nga xam ne ci toolu nit ñu sell ñi muy leeral yoonu yiiw yu bari yi ñu bari wee muy garab gi waxoon nañ la garab gone garabu nit ñu sell ñi ñaari mbir ko composé ñaari mbir la làmboo mooy alquran wa sunna waaw alquran ak sunna te al imam ni mu ko waxe woon ba muy ubbi bunt bi ba léegi mu ngi bunt bu nekk dama koy tàmbalee lenn ci alquran bi ayatin karimat ci aaya yu tedd nga xam ne ñoom ñooy benn wàll bi ci garab gi geneen wàll bi di xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñooy tool bi yépp looloo ko formé waaw moo tax boo déggee boroom xam-xam yi naan la ay maa-ul xaybeek ahlu ah, naan la ay ndoxum kumpa nga dégg ñenn ñi di ci spéculer yoo xamante ne nii vraiment mooy boo xamul noppi bi boo xamul parce que yow gaa yi neexuñu la rek wala boo jàpp nga ne ñoom liñ nekk ak dalaalul mubiin la cànkute la ngay aventure wu ci ñoom seeni wax yoo xam ne yow comprendre ko di leen ko tekki la yow ni yow fi nga toll yow loolu nag laysa min al insaf bokkul ci euh, euh, objectivité bokkul ci objectivité ah déedéet du maandute waaw wax nañ fi waxati fi waxati fi kalaamuhum ida dahaka ya balid faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaamu lawliyaa lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum waaw kalaamuhum seen wax isaa daxaaka bu fëkkee sa xol yaa balit yow mi nga xam ne sa xel àggul jotu koo ak ah, mooy fi nga tollu dalaa dalaa sut lees waaw waxal kamaa mooy jëliwoo taptewoo li nga xam ne moom la ñuy wax ndax dalaa ëpp daa dépasser sew sa entendement sa ni ngay xalaate ñi nga gisi mbir yéeg ñi nga jàppe diine ji te nga xam ne mais ñi ko wax ñii dañoo sell awma lu ma leen mën a jame ci sharia d'ailleurs ñoom sax ñooy référence kon kooku war ngaa xam ne quand ay waxam boo ko xamul neen waxal li kama qaala Zaki comme que muus ka ta ñaw waxoon muy Abdul Zaki Abdul Wadud rahimahullah kalaamuhum man de kalaamu lawliyaa i waxu awliyaa u borom bii nga xam ne borom bee parandoog ñoom ningoo seeni mbir lastu afhamu man de xaw ma ko lu tax li annani ana ana ndax man maay man wa humu humu ñoom ñooy ñoom waaw bokkuñu teen yu ñuy xëcce mais c'est normal que ya ñuy wax man damay sut lees wala man nañoo bokku teen bi muy te loolu mais ñoom fa seen baag mën a àgg man sama baag manu faa àgg kon nag bu ñu génne ñoom te suuf seen baag mën a àgg ba sa suuf génne ak dollar wala ale trésor yu mag yi nga ne lii du trésor lii du or du dara ah, du jamaa du tuus xeer wu ñu wu ñu wu ñu wu ñu kii rek la bu ñu njibar bëtu nit di rek déedéet bu wax loolu parce que yow fi nga àgg manoo jote foofu rek nga ne gaa yi kon waru faa àgg déedéet kon loolu ñuy wax naan maa ul ghaybi naan la jàppal ci maa ul ghaybi tatahhar bi maa il ghaybi ah arhamukallah jàppal ci ndoxum kumba mais ndoxum kumba moom gars yi di lu nekk ñu wax ci dul lenn laa wax xam nga lan la alquran la ak sunna jeex na mooy yow na nekk li nga xam ne moom ngay làmboo jeex na loolu moo tax ñoom ñu naan la ki nga xam ne façon ki am njàpp gu mel noonu njàppam du masa toj waaw <laughs> parce que alquran ak sunna ci la jàpp te pare te te borom bi jàppal na la ko ci bañ cee ba ndax mu ak tojam mooy mu mu mu mu mu fell lenn ci alquran ak sunna waaw bu boobaa moom coo lool mooy tojam njàppam toj na njàpp loolu nag lañ la ne yow laaboo ci waaw jëlal ñuy li nga xam ne lu mooy lan mooy sellalal sa bopp loolu la ak taxaarat mooy lan sellalal sa bopp laabal sa bopp te ni ngay sellale sa bopp ci biti nii di raxas sa loxo yi sa xar kanam gi sa xar kanam gi sa loxo yi massa sa bopp raxas say tànk loolu ci biti nii ci biir lan lay wan mooy li may def nii di sellalal sama biti lu raw noonu laa war a def sama biir wa siyaabaka fa tahir te sa mbubbum biir di sa xol fa tahir na ko leeral na ko laabal te loolu mënoo ko laabal ci ay idée philosophique ay idée des sages un sage avait dit déedéet xam nga noo koy laabale bil qur'ani wa sunna ci al qur'an ak sunna loolu ñoom lañ lay wax ne la nag jàppeel ci loolu mooy fexe yow sa biir lépp luy gàkk-gàkk na nga ko détergent wet alquran ak sunna waaw na ko fóote bam set wecc jikko yi nga xamante ne ñooy alxasadu ki ñaan baxda u bañ nit ñi xër ci yoo xam ne baaxul bëgg lu baax inaane nit ñi li leen borom bi defal yooyu yépp ak feebaru xol yooyu mooy lan mooy nang ko foote ak ndoxu alquran ak sunna tatahhar bi ma'il ghaybi mooy ndoxum kumpa mooy alquran ak sunna fii mu ne ñenn ñi jàpp naa walla ñoom daa am ndox moo xamante ne nii benn bërëb la nekk mooy ku jàpp loolu mooy yow xamool yaay li ñuy wax anhum kon nag moo tax Riyadus Salihin bii te mooy toolu ñooñee seen lépp lan la garab yi alquran ak sunna la moom la la doon wax nga fóotee ko nga nga set nga détergent wi ko sa bopp détergent ci say say gàkk nga leer bu bu boobaa yow ma ah yow ma <laughs> laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim nga àgg ci daraja jooju bés bi nga xam ne laa yanfa'u du jariñ maalun alal wala banun du caaganteen ay doom illaa lu dut man atallaha ki dikkeel yàlla indil yàlla bés boo présenté ko yawmal qiyaam bi qalbin salim ci xol boo xam ne dafa set wecc ndax fóot na ko raxas na ko ak alquraan ak sunna te xol boobu ci la boroom bi xajoo waaw asamaan xa borom bi xajoowuñ seen borom bi tabaaraka wa taala waaye xolu jullit bu gëm yàlla bu xol ba sell foofee loolee foofu la borom bi xajoo kon nag garab gi lii la mu ngi woon ci njëkkante njëkk ci garab gi muy alquraan ala wax nañ ko jotaay bee ñu génn utiitul qur'ana wa mislahu wa misluhu ma'a yeneen tuwal saa saam bi ñu yëgal que ni yëgu ngeen ma yëgal leen ala waaw yi ala nee naa dañ maa jox alquran lu mel ni moom kon mu ne wa qaala taala ñetteelu verset bi muy indi wala lenn lu mu ci ay ay verset ay laaya mu ne borom bi nee na ba léegi moom mi kawite yéegul fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara suratu zalzala aya 7 mu ne borom bi nee na fa may yawmal misqaala zarratin képp koo xam ne dafa jëf lu tol ni atum wala lu ko gën a suufe jëlal pepp suuf di ko xar di ko xar xaree ba amatoo loo mën a xare lu sew loolee nga xam ne mënatoo koo xar ku def lu toll noonu ci yiw di nga ko gis kon kay bunti yiw yi daa bari <laughs> te borom bi xeebu ci dara waaw ñëw jëw defal rakk yi dikkal buntu ñëw yi mu ne wa qaala taala te borom bi nga xamante ne moom mooy ki kawe te ba léegi nee man amila salihan fa li mu ne borom boobu de nee suuratul jaasiya aaya 15 mu ne borom boobu nee man amila salihan si comme ni jiitu woon mooy al imaamu rahimahullahu taala indiwul aaya bi yëpp waaw ndax suñu boroom dane man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha thumma ila rabbikum turja'un waaw suñu boroom dane waaw man amila salihan képp koo xam ne jëf nga yiiw ak yiiw goog lu yiiw yiiwe dox mbokk la dimbali jaam la dogal ku woor la ah dem seeti sa koo xam ne ñépp ko dox nga dem seeti ko waaw jox nit ku soxla nekk ci aajo dimbali sa bokk jullit boo xam ne wala sa bokk nit boo xam ne am na ma waroon a taxaw manu ko nga defal ko ko julli naa fi la woor yooyu muy jëf joo man di def umra lu ne man amila saalihan ku jëf loo xam ne borom bi ci boppam moom moo ne lii yiiw la loolu yi dafa am solo mooy lii yiiw mooy li borom bi ne lii mooy yiiw waaw sinon li tradition yi wax yiiw du nekk yiiw lu dul mu dëppook li borom bi ne mooy yiiw waaw kii mu ne nañ joxe benn exemple léegi parce que loolu loolu alhamdulillah ba fàttewuñu ko mooy xoolal suñu yenn euh, tradition yi nga xam ne baaxul ay aada la ay caada yoo xam ne dafa xaram waaw mooy comme lan hein nit ki ñu ne may nañ ko soxna léegi ñoom jour guddi ga mu war a jële soxnaam ñu lal fa ab darab waaw ñu lal fa ab darab mu daldi buñ jotee lay takk ñu génne ko waaw waaw allahu akbar ñu génne ko di ko wane di ko wone naan lii day wane ne moom jànq la wal iyaadu billah loolu dafa xaraam xam nga fii mu ne gars yi ko miin jàpp nañ ne loolu lu baax la walla lii de may de dafa xaraam loolu kenn du ko tuddee saalihan waaw waaw loolu kenn du ko tuddee saalihan te lii lu baax la déedéet parce que yonent ma lay sax ci boppam moo ñu xamante ne nii loolu dafa dafa dafa xaraam waaw moo tax mu ne borom bi bokk nañu ñim gën mere jaam boo xamante ne joo xam ne dafa joteeg soxnaam xëy di ko nettali waaw léegi yow lii nga def lan la tekki lu dul da koo nettali waaw lan nga def bi nga génnee sër bi di wane wala ñu naan na bàjjan bi ñëw xool wala iyaadu billah loolu lépp loolu du saalihan de yow nag boo nee doo ko def gaa yi mere la loolu yaw sa bañ a def googu loolu nag mooy saalixam loolu moom mooy li baax parce que sama diine ma ko tere du ma ko def nam neer yépp kaas paa yi wax lu leen neex dama koo defut maa bañ voilà du ne ñoom lële boo ko defee ci ñuy kontaan gërëm la kën loolu loolu du saalixam dara kon nag moo tax <laughs> loolu dafa am loolu moom solo ah wuutee des man ma fàtte woon affaire léegi nag nit ki jàpp ne fii mu ne moom li muy def parce que daal caada la loolu mooy saalihan laysa bi saalihan loolu laysa bi saalih waaw loolu moom baaxut yàlla d'ailleurs boroom bi sax da koo xaraamal waaw inna min acharri nnaasi inda allahi manzila yawma alqiyama ar rajulu ah yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi summa yanshuruha yanshuru sirraha waaw wal hadiisu qad rawaahu imaamu muslim ak sëriñam imaam Ahmad ak mbokku taalim imaam Abu Daawuud rahmatullah ala al jamii yonent bi alayhi salaatu salaam ne gis nga ki gën a yées ki gën a yées ah dëkkuwaay daluwaay waaye fu koy ah, ah, ah, bërëb ca yàlla bésu taxawaay ba mooy góor gi nga xamante ne ni yufdi ila imraati gis nga ni ah gis nga ni sunnay wax ak alquran yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi mooy lan loolu xam nga kinaaya anil jimaa mooy dañoo jote relation sexuelle entre ñaar ñi sëy loolu la naan yufdi ah ila ila imraatihi wa tufdi ilayhi summa ginnaaw gi yanshuru sirraha mu ñëw amul dara lu muy def ah mu daal di dem di ko tas quoi di leeral naan naan waaye yow waaye yow cette ay nàngam ak nàngam oh, loolu dafa xaram kon nag mu ngi noonu <laughs> kon nag loolu dafa xaram léegi kon loolu du lu baaxal ah. voilà kon nag loolu dafa amoon solo loolu loolu alhamdulilah bi nga xam ne fàttewu ko <laughs> kon loolu moom du saalihan kon bu yot bu bu suñu boroom di wax tabaraka wa taala man amila saalihan fa li nafsi ku jëf lu baax de ngir sa bopp la waaw moo il faut loolu nekk saalih lu baax te loolu yàllaay définir yonentam jottali te lii moo baax lu dul loolu ak lu ko nit ñi gërëme di ko yëkkati loolu du lu baax waaw du lu baax léegi nga ne ma mais yenn yi ñuy def te alxuraan waxu la dañ naan la affaire bi lenn dañuy xool est-ce que méngoo na alxuraanam déet waaw bu méngoo ak moom lu xaraam nemu ci mais loolu kay baax na waaw kon nag man amila salihan fa li nafsi ku jëf lu baax sa bopp nga ko jëfal jëfaloo ko demba jëfaloo ko sàmba waaw ku jàpp ne sëriñ diw jullil nañu ñun moom dañuy julli bi dañ ciy barkeelu yow de toute façon yow mosoo julli waaw mosoo julli te bu yoon la xamalee aaya yiy wax farataal julli ci jaam bu ne jullit bu ne nga ne waaw yooyu yëpp xam naa ko mais je continue man lii laa jàpp yow yéeféer nga ci boppam yow moom yéeféer nga parce que da nga ne julli bi yàlla ne la farata ci ñëpp yow nga ne fara du farata parce que Serigne diw jàng wala oustaz diw moom julli nañu wala iyaadu billah yow moom yéeféer nga ci boppam bokkatoo ci daayiratul islam waaw ku jëf lu baax sa bopp nga ko jëfal gis nañ sànq wa man ya'mal misqala dharratin ku jëf lu baax xayran lu baax yarawu di ko gis waxul nay keneen a koy gis de waaw borom bi dina ko wan jaam yi ngir terale la lool ngir wan ne sama jaam bii de xoolal fi mu newoon bu dee safaan ba mu wan ne xoolal kii def woon dara waaye mooy conséquences ya ci yow lay këpp ci yow bu dee lu baax man amila salihan fali nafsi waaw waaye wa man asaa ku ñaawe fa lay këpp de waaw mooy kenn defalul lu baax kenn sa bopp ngay defal boo fi nee nag di mooy yàlla ba jaamu yàlla jotee defoo tay leen koor jii nga xam ne tey mooy dernier jour bi ñëw leen yow bu dee wooroo woon kan nga ko def dara dalu la wala ngay tappale tappale lu ba wooroo ci benn bés wala quelque bés nga woor yenn yëpp nga placé ko ay faux euh, kii certificat médicaux yoo xam ne docteur bee ma ne manumaa woor te fës yéene woo koo fay te ba ngay ba ngay bind lool xam nga ne dara dalu la mais kan nga ko def fa yaa ñaawe loolu sa kaw lay këpp waaw conséquence ya ci sa kaw lay daanu de du daanu ci keneen summa ginnaaw gi ila rabbikum ginnaaw gi bu ngeen faatoo yéen ñëpp ca seen borom turja'una ngeen di dellu wa yawma turja'una fiihi ila Allah fàttaliku leen bés bi nga xam ne ci ngeen di dellu seen borom bu ngeen ñëwee nag mu daal di leen xabaare li ngeen xam ne moom ngeen doon jëf ci kaw suuf bu boobaa ah man amila saalihan ku jëf lu baax fa li nafsi ah ngir boppam la moo ciy tedd moo ciy am teraanga wa man asaa ku fa ñaawe woon ca kaw suuf fa alayha conséquence yaak bugal ya ko ci nar a bu ko ci yàlla fayee noonu ci kawum lay kon loolu la imaam nag man amila salihan fali nafsi rek la indi rahimahullah suratul jaasiya jaasiya aaya quinze mu ne wal aayaatu fil baabi kasiira laa yi wax ci buntu bii ci di leeral ke ne yoonu yiw yi dañoo bari non loolu moom kasiira dañoo bari yu baree bari lañ waaw yu baree bari lañ léegi nag bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di dugg nag ci beneen wàll wi nga xam ne moo composé garabu nit ñu sell ñi toolu nit ñu sell yi seen garab leneen beneen wàll bi nga xam ne moo ko composé muy hadith yi ci bii di ñëw nag insha allahu taala ñu daal di ciy dugg fii nag buntu bii nag al imam indi na ci hadith yoo xam ne moo ëpp yi ñu jàll ci buntu bee ñu jàll ndax indi na ci vingt cinq hadith vingt cinq ma ne la waaw daa bari <laughs> ah yow di bari waaw